wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu weesu bi cawni llahi wa minnate ubbi woon nañ xare bu bees ci dunduk alayhi salaatu wassalaam muy xare bu bees di ghazwatu Tabuk muy ghazwatu Tabuk eh, gisoon nañu defoon nañ benn mëmbëstal benn introduction ci xare bi ak li nga xam ne mooy turu Tabuk xare bi fu mu jógee gisoon nañu tamit tur yi mu am benn lañ ci fàtte woon waxoon nañ la jayshul usra wala ghazwatul usra ak Tabuk ak al-Fadiha ni saar bu tudd comme ni saar bi tudd rek comme ni saar bi suuratu tawba nga xam ne imaam abdallah ibn abbas da doon wax tilka al faadiha mooy tilka saar boobu al faadiha de waaw moo wuññi kii moo wuññi naafiq wane seen li nga xam ne moom lañ doon nëbb ci mbon aku gées dañ koy woowe tamit ghazwa bi nga xam ne mooy alfaadiha xare bii tabu li alquran doon wax wali yu maxisa ah jël alladina amanu jël ñi gëm yàlla ah tëgg leen xool ñan ci seen biir wane bur yàlla wax nañ la jar soxlawul di nattu nit ñi ngir xam ku ne mooy lan waaye wane ala ayuni naas kene diw lii la que bum leen di tardeel parce que waa ji li muy wax gëmu ci zéro waaw laysa illa munaafiq xabiis kon alfaadix xare bii dañ koy woowe loolu comme li imaam as shaami wax rahmatullah alayhi ndax li muy wuññee secret naafiq yi dinañ gis te saar biit noonu la waaw suratu <laughs> tawba <laughs> wa minhum wa minhum wa minhum yi di dal ha di dal ci bopp ak ndodd naafiq yi ay waqaalu ay comme lañ doon wax laa tanfiru fil xarri waay eh. waaw ak wa min waay yéen saay fan ngeen jëm ci tàngoor wii parce que Tabuk niñ koy gisa léegi jamonoy été bu tar la dafa dajeek mbir mi tar tàngoor woo xamante ne ni dinañ ko gis ci biir xadiis yi insha allah laa ilaha illa ba may xalaat euh, jamono yële <laughs> jamono yële bi ñuy waaj jeexal ay Xunayn ak yooyu xaw ma sax waxoon naa ko mu déet wala boog dama toogoon di ko xalaat wóoratuma maanaam suñu tabu gi de daa nar teg dafa nara dafa nara tombeeg jamono ju tàng tamit ci ñun mooy jamono joo xam ne fii ci tugal fii ci France du jamono ju sedd <laughs> waaw muy jamonoy été ndax été bi léegi mu ñëw te tàngoor wi tàmbali na waaw loolu lépp alhamdulillah <laughs> waa ngi doon xalaat xaw ma dama ko mas a wax ci enregistrement yi ci jataay yi wala dama ko doon xalaat naan mbir mi daa mel ni dañoo nar a dundaale ci tàngooru tabu même bu dee ne xaaju lenn lenn laay tàngoor wii dund gu ñu ko ñun de laa ilaha illa ñun ñi nga xam ne bari na ci ñun sacrifice bàyyi ndékki képp ngir l'islam xaaju ñu koo pare ngir def à ah, jamais mon petit déjeuner non je ne vais pas quand même rater le petit déj parce que ay lan eh islaami lan bur yàlla yor bii diineem di ko doxal lum ci nam mu dong nga ciy am man sama présence foofu jariñul dara wàññiwul dara te bu dee yëfi àddina la moom sa présence nga jàpp ne moom dafa capital foofu indispensable waaw bu dee ne min xottaami dunya la ci poñotu àddina ak tamit li nga xam ne mooy mattum àddina waaye nag bu dee mbiri yàlla moom ah, nga gis ñépp bàyyeeku ku nekk di xoolaate di xool ne keneen ba ah, ñeneen ñi def ko waaw on n'est pas là pour ay di sonn yenn coono yoo xam ne buur yàlla tegu la ko waaw jon alfaadiha waaw gars yi dañ doon wax naan laa tanfiru dinañ ko gis fil fil fil fil xarri fil fil xarri way ah, tàngoor wii noppal leen seen yaram yi tout ça c'est insensé waaw xam nga naafiq yi rek subhaanallah xam nga rek al munaafiquun al kibaar hein tout ça c'est insensé di jéem a xeex ak ñoo xamante ne nii matuñu yow matoo leen am am am lënc waaw waaw yow moom matoo leen xàmp sax dara yow am waxuma la ngontu sax ngontu sax daa bari ci ñoom ci yow en plus jamono ji mu koy woote quoi eh! yépp ay caaxaan la dañu defa naan ñenn ñi naan eh! salaam mooy daal saar bi dinañ gis insha allah après ci nettali bi la yooyu ngay gis kan ak kan ak ñenn ñi doon wax lool ñooy ñan yàlla wuñ ñi leen sataranallah yàlla buur yàlla sànguñu mu malaanu kiiraay gi ñu defal gi ñu suturaal yàlla na ko yàgg def képp kenn ci ñun ndax kat ah képp kenn ci ñun ku buur yàlla suturaawul lul ku mu yàlla ku buur yàlla suturaalul yow moom <laughs> boo rombatee gaa yi dañuy jàpp na yow yéeféer nga bu yàgg yow waaw mhm. waaw gaa yi dootuñ la nuyu sax léegi nag kon loolu gisoon nañ ko mooy ci tur yi ghazwatul usra parce que mooy jamono ju tar ja metti ji ci tàngoor wu metti wiñ génn waaw ak kilomètres yi ñu nar a dox ay 700 kilomètres waaw 700 kilomètres jàpp 6 600 jàpp 700 kilomètres ma qillati seeni waruwaay yépp matul woon exactement ni nga xam ne noonu la war a mati comme niñ koy gisee tamit ginnaaw lool kon tur bi gisoon nañu euh, Tabuk fan la jóge xon nañ la bërëb boobu moo tudd Tabuk c'est pas ndox ma mu tudd Tabuk walla la fait ñaari saxaaba yooyu radiyallahu anhum doon yonent saa ne woon bu kenn gadan di ngeen agsi ci saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an mu ngi tamit ci Muwatta bu imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhu que du ne euh, euh, lam leen fekkoon mooy lam ne dëme suba di ngeen àgg ndox ayna Tabuk du du loolu rek waaye tamit du ne ñam fekkoon ñaari saxaaba yam gisoon ba ngi bam ne euh, bu leen laal ndox ma ñoom ñu dem di ko gas waaw mu ne leen ma ziltuma tabukaaniha tabukaaniha yow que loolu loolu jógewul foofu li mu jóge mooy bërëb bi moo ko tudd ginnaaw yi gisoon nañu lan sabab yi ana cause yi les causes bi tax li waral yonent bi aleyhi salaatu salaam Medina bëgg waajal jóge Medina nii ngir dem xare ji ak l'empire romain byzantin ar-Rum li ghazwi ar-Rumi loolu yi gisoon nañu sabab yi gisoon nañu euh, wax yi ci am Euh, bu ci nekk riwaaya yi am na lees ci wax même bu dee ne yenn yi ñoo gën a dëgër yenn yi waaye eh, gisoon nañ ne daal li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mënoon nañ ko jàpp mooy ne yonent bi aleyhi salaatu dafa yëg këne waa ñële dañ ko doon menacé waaw waa Rome waa Byzance romain yi ak Ruum romain byzantin yi dañ ko doon dañ ko doon menacé bëgg a ci ne dañuy dal ci Médina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam comme ni xadiis seydna omar radi seydna abdullah ibn abbas ci nettalib seydna omar ibn al-Khattab ne wa kunna nataxawafu ah malika Ghassan voilà newoon foofu fële mu fees seen xol yi ba daanaka ñu nekk seeni garde léegi nag ngir wuññi affaire boobu noonu dindi loolu yonent ma lay sarsam daal di fay dem incha allah waxoon nañ ne boobu amaana loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que loolu la woon euh, quant nettali nettali boobu bu Seydina Omar boobu mu doon nettali ci li xewoon kay kër see eh, yonent bi sallallahu alayhi loolu insha allah dinañ ko gis waaw mooy mënoon nañ ko gis jamono yii waaye damay bañ rupture am damay bañ ñu nekk ci ghazwatu tabu ba pare dugg fële ndax boo fa duggee dafa am ay masala tamit yoo xam ne xanaa bon ñu tudd ko dem mooy ni ñu ko tudde woon te bu dee lool defoon nañ ko bii passé jarul ñuy jël xadis bi di ko topp par lii que ne Seydina Omar ibn al-Khattab ndax bi nit ñi ñëwee nekk noonu ci jàkke ji di jooy parce que kër yonent saa salaam dafa am problème rumeur bi naan sax fase na soxnaam yi Seydina Omar radiyallahu anhu dafa ñëw dem ngir leerlu ji fekk yonent saa salaam fi mu ne woon moom rek ka fa ne woon mu yëglu joxuñu ko digal waaw mu yóbbu ba sonn joxuñu ko bi ñu ko joxee ndigal nag mu dugg waaw fekk Seydina Abu Bakar fekkoon na yeneen saa salaam moom bi mu ñëwee duggoon na mais Seydina Umar bi mu ñëwee di wax di laaj ndigal da ko gàntaloon après ñu jox mu ne mu wax ñu wool ko mu ñëw nee na bi ñu ñëwee ma fexe wax gis yeneen saa salaam daal ma xam ne nekkul ci liñ naan bonne humeur parce que lu toll noonu moom sa njaboot lu toll noonu dal ci mu am ak problème ak soxnaam yi. parce que en fait euh, <laughs> loolu li ko wane woon te tamit bokk na liy dëgëral li ñun li ñu gisoon mooy ne soxnaam yi euh, euh, radiyallahu anhunna bi nga xam ne ci lañu ubbi réew yi nii hein l'islam bi mooy alal ji léegi ginnaa bari parce que ak ak ak li nga xam ne mooy xare yi te tamit ñu bari dugg ci lislaam alal jëriñ ñëw léegi nag ñoom ñu bëggoon yeneen saa salaam daal yëf yi gën a ma ne gën neex daal léegi daal comme ni nga xamante ne nii euh, bon soxnaay kilifa yi tamit noonu lay mel yeneen saa salaam nag daal di woon mere leen après daal di leen bàyyi un un mois Seydina Omar mooy pas bàyyi fase mooy dalee na mettre en quarantaine daal di leen isole pendant un mois léegi nag Seydina Omar nag radiyallahu anhu xabaar boobu la ko xaritam bi al ansaar yi ñëwoon di wax léegi euh, ba mu ñëwee nee na ma dugg si bi ma yonent saa salaam finalement mu may ma ma dugg si nag bi ma agsee ma gis ne daal nekkul ci bonne humeur après ma fexe wax lu ko reetaan loo ko wax mooy def loo ko wax loo xam ne bon lu xaw a euh, neexal atmosphère bi ba yonent saa salaam nee na ma gis ko muy muuñ waaw après mu laaj ko ne ko est-ce que da ngaa fase sa soxna yi yonent saa salaam ne ko déedéet mu ne allahu akbar <laughs> waaw daal di génn ci jàkka ji fekk nit ñi ngi dajale foofu fees dell ñii di jooy ñii triste ndax li dal li xew kër yonent saa salaam waaw léegi mu ne mu ne leen kenn yonent saa salaam fasawul soxnaa bi allahu ak dëgg gaa yi kontaan waaw <laughs> waaw xam nga ñooñ moom bokkul ak gaa yi nga xam ne dañuy jaay naan bëkk néeg lañu ci sëriñ beeg wala dañoo jege sëriñ bi di dox ci luy tas diggante sëriñ beeg ay soxnaam wala soxnaam diw daal comme que keroog accueil bi mu leen accueillir moom jàpp na ne nekkul à son hauteur parce que kilifa la à sa hauteur léegi mu ne kon naay aywa léegi daal saa yi léegi daal li ñuy def mooy. Euh, dañuy damay fexe def la tout ngir sëriñ bi ba ba ba ba soxnaam sàngam parce que doxalul suñuy mbir aliyasu billah ah kon gisoon nañu loolu kon loolu moo jëmoon ci nettali boobu amaana bon dinañ ci gën a ñëwaat amaana tamit liñ ci wax nii dina doy inchaa allahu taala ginnaaw biñ gisee sabab yi nag tey nag ñu waroon a dugg ci sulbul mawdu' woo gisoon nañ tamit ban mois la am muy mois rajab waaw mois wu rajab waaw ci la xewe woon muy tabuuk ghazwatu tabuuk léegi nag imaam ibn isaaq raxmatullaahi alayhi <laughs> am na benn gone gu ma laaj xam naa dafa dégg kii euh, muy wax imaam ibn Isxaaq lu bari an ma mais lan mooy imaam ibn lan mooy ibni waa ibn Isxaaq la ma wax lan mooy ibn Isxaaq <laughs> waa ibn Isxaaq kat mooy sëriñu sëriñu siiraay la bokk niñ koy wax daa bari moo tax xam naa voilà waaw kay commencé jàpp loolu jàpp ñooñu moom xamal Ibn Ishaq ñoom imaamu Malik waaw ñoom imaamu Ahmad ñooñu fexeel nga xam ñooñu ñoom Seydina Abu Hurayra ñooñu boo leen xamee moom raw nga sa raw nga raw nga say maam ak say bàyyi wallahi Allah léegi kon imaam Ibn Ishaq mu ne waxoon nañ la dañuy tàmbalee ci moom li mu wax entre relation bi mu def entre hein ghazwat bi ñu jóge mooy Ji'irraana fa mu jóge Ji'irraana ak lan ak xare bi mu ne moom imaam Ibn Isaaq bi yonent bi alayhi salaatu salaam jógee Ji'irraana kañ la fa jóge woon ci Dul Qa'da mu ne summa aqaama rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bil madinati maa bayna dhil hijjati ila rajab thumma amara an-naasa bit-tahayyu' li ghazwi ar-ruum imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi mu ne thumma ginnaaw bi nga xam ne la yonent bi alayhi salaatu wa salaam jóge ci umratul Ja'irana ci Dul Qa'da ci huitième année bi ñibbisi Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne aqaama bil madinati aqaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil madina yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di des madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam maa bayna dhil hijjati ila rajab kon Medina ba mu agsee jóge ci Iraana ci ghazwatu Taa'if ak yooyu noonu mu ne bi mu agsee entre dhil hijja comme que Dul Qa'da la jóge fële la pare umratul Ji'rana ñibbisi entre Dul Hijja muy fin wu neuvième huitième bi Dul waxoon naa la mooy dernier mois wu musulman de l'an musulman mooy yii nii dafa waroon nekkul lu automatique mais ñun automatiqueul ci ñun waaw mooy gisoon nañ bi ñuy def gisoon nañ ko j'espère que fàttewoo ko bi ñuy wax affaire début calendrier musulman ci jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba ñuy wax ana ban la ñuy commencer ngir di commencer nag di ci date mbir yi waaw ku nekk di wax ñii di joxe seen xalaat lii di jox xalaat ñii ne mu ne nañ ko def ci gàddaay gi ndax ci la suñu boroom dimbalee yonent saa salaam génne ko ci loxoy kuffaaru Quraysh te ci la commencer di am ndam yi nga xam ne moom la lislaam am ba jamono ji ñuy waxe nii ñu mujj daal ci gàttal ñu daal di dëppoo jàpp léegi ñuy date mbir yi ci hijraay yonent bi alayhi salaatu looloo tax ñu naan lii mu ngi xawoon ci jamono temps après gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ñun automatiquement mooy bari na jullit ñoo xam ne weeru jullit yi xamuñu ko xamuñu ko waaw moo tax léegi on est obligé pas duñu ko tudd pas duñu ko neenal teg leen fële non mais da ngay waxaale beneen bi mooy euh, bi gaa yi miin grégoire waaw calendrier grégorien bi mais bu ñuy wax lii ci mbir yonent saa salaam naan ah kii loolu moom duñ ci tudd grégoire waaw <laughs> waaw <laughs> mais euh, loolu dañ ko waroon a xam waaw dañ ko waroon a xam kon mu ne diggante yonent ma lay saa saam reste Medina. ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ma bayna dhil hijjati ila rajab entre dhil hijja muy fin wu dernier wu ci huitième année bi ba rajab ci année neuf l'an neuf ci juróom-ñeenteelu at mi ñu nekk nii muy kon lan la fa toog ñaata weer boo jàppee dhil hijja mooy année boobu jeex na huitième année muharram mooy weeru tam xarit safar weeru gàmmu weeru màggal rabiul awwal re weeru gàmmu rabiul thani voilà jumaadal ula jumaadal thaniya raja kon ñaata weer boo jëlee zulhijja 1 safar 3 rabiul awwal 4 rabiu thani cinq jumaadal ula six jumaada thaniya sept bu ci tegu rajab dóoru ñëw kon man nga ne sept wala huit mois bu dee ne boole woo ci rajab ki zul hijja mu nekk sept boo ko ci boolee ak rajab boo leen génnee ñoom ñaar nag kon day nekk six mois bu dee ne tuddoo zul hijja ak rajab mooy gis sa intervalle boobu kon dangay am safar non muharram safar rabiul awal rabiul thani jumaadal ula jumaada thaniya six mois waaw moo tax lenn ci boroom xam-xam yi bi sallallahu alayhi wa sallam aqaama dafa des six bi mu jógee Ji'rana doora nag entreprendre jublu ngir xare ak ñi nga xam ne ñooy waa Ruum la imaam ibn Isaaq wax mu ne thumma aqaama rasulullah sallallahu madina maa bayna dhil hijjati ila rajab diggante dhil hijja ila rajab summa ginnaaw gi ci rajab amara naasa bi tahayyu'i li ghazwi ruum mu digal nit ñi ñu waajal préparer ngir xarek romain yi waaw Allah li ghazwi ruum li ghazwi ruum ah léegi nga ne mais imaam ibn Ishaq moom lii muy wax moom anab càllaleem parce que nag yaa ñu fi tàmbal yi fi càllale de te mbir yi yaa ne woon daa war bi leer quoi dundug yonent bi de sallallahu alayhi wasallam liñ ciy wax daa war bi leer ñu ne la waaw moom ci boppam laay bàyyi mu tontu sa laaj bi waaw bi mu waxee lii mu ne waqad zakara lana az-Zuhri wa Yaziid ibn Ruumaan wa Abdullahi ibn Abi Bakr wa Aasim ibn Umar ibn Qataada wa ghayruhum min ulamaa'inaa kullun haddasa fii ghazwati Tabuuk maa balaghahu anhaa wa ba'dul qawmi yuhaddisu maa laa yuhaddisu ba'duhu voilà mu ne danga doon laaj sama càllale mu ngi nii mu ne waqad zakara lana zuhri mu ne lii ñuy nettali fii ci ghazwatu tabu jàppal samay sëriñ yi ma ko nettalee ngi waqat zakara te tudd na lanaa ñeel ñu az-zuhri di muhammad ibn shihaab ibn muslim ibn shihaab az abu bakr rahmatullahi alayhi di imaamu Zuhri moom kenn laajteetul mooy kenn wa Yaziid ibn Ruumaan sëriñam yi gën a yi gën a màgg lañ di <laughs> moom imaam ibn Isxaaq ak Yaziid ibn Ruumaan wa Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm ah mu ne wa beneen sëriñ bi ne abdullah ñetta ngaw yazid imaam az-zuhri yazid ibn ruman abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm wa asim ibn umar ibn qatada sayna asim ibn umar mu ko gis nga sëriñam yi ñooy les plus grands ponkal sëriñ de imaam ibn ishaq yi muy jële ci ñoom siira bi ah ñi muy jële ñépp ñi ñoo ci gën a rëy léeg-léeg xanaa ak baayam waaw te bàyyi mi mu jëli ci moom bariwul noonu muy wax xaddatani abi yasaar ah, isxaaq you know xaddatani abi isxaaq des sax bi ci dugal isxaaq danaa rek xaddatani abi mu ne wa xayruhum ak ñeneen mooy kon ñii ñoo ma nettali ak ñeneen min ulamaa'ina ci suñu boroom xam-xam yi waaw kullun kenn ku nekk ci ñii nag xaddasa fi ghazwati Tabuk ku ci nekk nettali nga di wax mbiru xare bii di ghazwatu Tabuk maa balaghahu anha li nga xam ne moo ko ci jote comme xam-xam bu mu jële moom ci ay sëriñam mu ne wa ba'dul qawmi yuhaddisu maa laa yuhaddisu ba'd mooy fii mu ne ñenn ñi nag li ñuy nettali bokkul am na ci li ñuy nettali loo xam ne keneen ki nettaliwu ko mooy léeg-léeg nga gis ci ci sama sëriñ yi ma nettali ghazwatu Tabuk ñoo xam ne ñoom li ñu nettali dañ ñoom dañ ci kooku da ci wéetoo keneen ñeneen ñi wala keneen ki wéet so ñeneen ñi nettaliwuñ loolu léegi nga ne ma bon c'est ça tamoo càllale toi ma la ah imaam Ibn Sa'd moo wax loolu mooy càllale euh, ma ne la dinaa ñëw ci taxrij bi insha allah dama doon tàmbali ngir wax li imaam ibn Isaaq wax mais bu dee càll la imaam ibn Isaaq bii nii nii nii nii nii nii nii la waaw pourquoi mursal la man ngay laaj pourquoi non non man maa la koy laaj man maa lay laaj lu tax mu nekk mursal ah lu tax mu nekk mursal loolu c'est ma question que je vous pose man maa la koy laaj lan moo tax mu nekk mursal parce que tudduñu kan mbir mi fi mu yem mooy ci ci ñi ñi ay taabiin yi lañu waaw mooy du ñoom ñoo fekke woon mbir yi wax nañ la façon mursal bi nag bokkul ak mursalu saxaab yi waaw parce que xam nga Seydina Omar radiyallahu anhu exemple bu ñu gën a jege mooy loolu mu doon def ak mbokkam ansaar yi bopp loolu mursal saxaabi la mooy kenn ki li muy nettali ne yonent saa salaam de dem naa fa tey tey lii la jàngale tey lii la jàngale tey lii la jàngale moom mu takk jàpp ko te bu koy nettali du ne xaddasani saaxibi al ansaari qaala xaddatahu rasulullah wala annahu sami'a rasulullah du wax lool de day ñëw nettali parce que ñoom ñépp a wóor te mursalu saxaabi mook comme lu mu fekk benn la voilà léegi kon mooy que ñoom ñi imaam zuhri imaam Yaziid ibn Ruumaan Aasim ibn Umar radiyallahu ta'ala Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm ñoom ñépp ay taabi'i lañ waaw te ñu ana ci kan lañu jële mbir mi mais dinañu gën a ñëw ci yaatal insha ci wàllu taxriij bi léegi ñun nañu topp rek imaam Ibn Isaaq pour l'instant moo planter ñu le décor début li nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk mu ne kon anna rasuulallah ñoom ñii ñépp waaw ñu ne te wax na la que ne kon mooy dafa def synthèse dafa jël li ñépp wax ñeewul ne kii comme li imaam muslim def bu doon imaam muslim moom <laughs> imaam muslim léegi boobu day ñëw ne la nag exprès kanta moo sàngam sama sëriñ diw day ñëw haddathani abu bakr ibn abi shayba indi wa Ahmad ibn Hanbal comme loolu teg jël teg après mu ne la nag sauf que kaddu expression sàngam diw moo ko wax waaw li diw te diw waxu ko comme yu mel noonu <laughs> mais fii moom imaam ni sax deful lool imaam ni sax mooy dafa jël li gaa ñoom seen sëriñam yépp sëriñam yi yépp wax mu synthèse ko tëgg ko moom en tout cas indi li nga xam ne daal lii moom boo dajalee ñoom ñépp mooy seen wax lii la kon mu ne anna ñoom ñu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara asxaabahu bittahayyu'i li ghazwi ar-Rum wa dhalika fi zamanin min 'usrati an-nas wa shiddatin min al-har wa jadbin min al-bilad wa xiina taabat alcimaar wannaasu yuxibuuna almuqaama fi cimaarihim wa dilaalihim wa yakrahuuna alsuxuusa ala alxaali min alzamaan alladi hamma alayhi Allah mu ne nee nañu kuene yonent bi aleyhi salaatu wasalaam amara asxaabahu bittahayyu'i li gazwi ruum ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa digal saxaabaan yi ci mois rajab kon ci neuvième année bi ci gàddaayam bi sallallahu alayhi wa sallam saxaabaam yi la digal ne leen nag waajal leen ñu ndax dañuy waajal xare ji ak romain yi boo amoon ak seetlu rek fii nii rek di nga am loo loo ne loo ne leene loo ne y'a quelque chose qui cloche boo amoon ak seetlu mooy nga seetlu nga nga nga nga nga replongé waat ci xare yi weesu depuis Badr xanaa Badr xanaa Badr te Badr demuñu woon ngir xare mais yonent saa salaam di génn naan ab xare naan fii laa jëm loolu bokkul woon ci sunnaam de ah wala déet keroog ghazwatu bi ñu mujjee gis bi muy bi muy génn Medina dernier génn bi mu génn Medina fan la ñëwoon Fathu Makka jaaraale Hunayn Taayif yooyu yépp mais Fathu Makka ba fay dem da ko nëbboon waxoon sax Sayyidatu Aïsha waxoon ko ne ko bu ko wax kenn ak yooyu yépp gisoon nañ ko mooy. loolu moo doon ba pare am ñu mu yónni ñu jaar ci village u yi ñu foog ne foofu la jëm après nag bi ñuy génn la ko wax après ci la ko Seydina Hatib ibn Abi Baltaa yëg daal di koy kii mu intercepté euh, ndaw soos ñu joxoon message bi kon mooy fii yonent sallallahu alayhi wasallam def na loo xam ne nekkul woon sunnaam lu mooy aadaam ndax lii mu defit mooy ci ba mu ko defee lay nekk sunna waaw mooy def na loo xam ne du aadaam nekkul woon dans ses habitudes buy dem xare di yëg leen nit ñi naan leen eh, xare sàngam laa jëm mais fii moom dàmbale début bi mu wax nit ñépp bi mu leen nee waajal leen la leen dañuy waajal fële leen jëm Rome Rome la dajal romains byzantins yi les byzantins kon amara asxaabahu radiyallahu anhum bit tahayyu li ghazwir Rome ngir ne leen nag waajal leen parce que Rome lañuy xareel ji mu ne wa dhalika fi zamanin fi zamanin min usrati nnaas wala wa dhalika fi zamani usratin min fi zamani usratin min annaas fekk jamono jii nii hein yeneen ci ma lay saat saam di digle di ko wax saxaaba yi dafa fekk mu tombe ak jamono joo xam ne nit ñi dañu nekkoon ci ci ci tar-tar mu nekk jamono ju metti hein seen am am taxu koo demee noonu hein wa shiddatin har mais tàngooru mais mais taraayu tàngoor boo xam ne gaa yi dem aji makka xam nañ ci dara zaadaha llahu tashrifan wa takrima ku ne ci nettali rek même ak léegi ak époque bi ñu ne vingt-et-unième siècle ak gaa yi li ñuy développer fexe bi ji ay jet yu xaw a sedd ngir di ko asperger noonu ci kaw air beeg yooyu yépp teewul mbir mi day tàng jër waaw day tàng jër tàng jër imagineel jamono yooyu moo tax tem jant bi door a génn tuuti muy yor yor gi mu commencé cinquante degré loolu bu bu nee au zénith foo jëm waaw mooy dëkk la yoo xam ne seen tàngoor ni muy toll extraordinaire ñeena nag bim leen di digal naan leen waajal leen ñu dem xare jeg romain yi dafa tombeek non seulement nit ñi nekk ci mettit waaw mooy jamono joo xam ne daal eh, wa shiddatin min al har waaye climat bi n'a pas aidé <laughs> mooy tar na tar boo xam ne condition nag di génn di dem xare ci jamono yii ah, dina metti de wa jadbin min al bilad waaye mu tombeeg dajeeg ak wow maral xew ci réew mi ci medinatul munawwara ak gi ko wër foofu yépp waaw ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye waxiina gis nga condition yi bu metti yi bu amee mooy suuf si wow kon jamonoy jamonoy kii lu ñuy ko am na lu ñu koy waxe affaire bi bu sec vent sec am na leneen lu am na moo bu may seet gi sutuma ko genre climat euh, mbóoya waaw tàng jër ba pare am vent boo xam ne mel ni day xotti bakkan yi bu duggee sa bakkan yi boo ko noyyee mais ba pare gaaw a yàq de mooy poowu nit ñi mais <laughs> mbir mi tàng jër ba pare mbir mi wow dëkk bi wow lépp nag teg waaw wa jaddin ak li nga xamante ne minal bilaad lépp daldi wow suuf si mu ne nag waxiina taabati thimaar la fekkoon na nag toolu tàndarma yi ñoroon nañu balaa Euh, climat bu bu catastrophique bu mettee nii metti tar di xew fekkoon na buur yàlla defoon na nag euh, tàndarmay àgg à leur nag tool yi ñor nag hein garabu tàndarma yooyu nag fannaasu yuhibbuuna almuqaama fi xam nga jam nit ñi nag sopp waaye jamono ji mooy jamono joo xam ne jamonoy sieste kese la war a doon waaw nit ñi xemmeem di nekk ci seen suufu tool yi waaw ndax fala ker yi ne te tamit ak ker a nga fa tàndarma yu nooy te neex a ngi ci ak ak yu neex yooyu mu tàng jër xam nga gaay bu tàngee jër ñu naan nag jamono jii nag la nag sieste toog di sieste di ñaan sa di naan caayin di di di mën a dox li gaay yi wax waaw jamono jii nag lay gën a neex quoi bu la caaf jege woon ak yu mel noonu gaay wax mooy jamonoy tàngoor gi nga bu tàngee kenn du sa war a xam ne boo jaaree ci ndox mi loo ma ci ci ci ci ah, euh, boo jaarul ci suufu même ker yi sax am na nu muy demee day mujj tàng jër mais ñooy tane foo dox foo loo dox ñaq tooy xepp léegi nag jamono nit ñi nag dañoo bëggoon wan naa su nit ñi yuhibbuuna al muqaama des fii simaarihim ci seen tool yi wa zilaalihim ak keru tool yooyu lañu ne ca di sieste ka noppalu ko ko noflaay wa yakrahuuna ash-shuxuusa fi al-xaali min az-zamaani alladhi hamma alayhi waaye nag mooy lool bakkan yi mooy bakkan day bëgg lu nooy waaw mooy jamonoy tàngoor bakkan dana la desal fu nooy desal fi ker gi ne te ndox yi sedd meññeef yi nooy te neex te neex a jàllale loolu nag wa yakrahoona te ñu sib te bëgguñ fenn yoon ashuxuusa di génn bakkan di génn fil xaali ci état boobu ci jamono jooju ci condition atmosphérique bu atros bu mel ni bi nga xam ne mooy jamono ji tombeek alladi hamma alayhi ci la yonent bi alei jël décision bëgg ci ñoom ñu daldi génn dem xare ji ak romain yi mooy kon côté climat bi xam nañu kon ni kon tabu xewul woon ci jamono yi seddaay hein jamono ju taral la woon ci tàngoor gu tara tara tar dinañ gis ci biir nettali yi comme Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu mu ne mais mbir mi dafa tàgg ba nit ki buy kii day mel ni baat bi baat bi baat bee xotteeku Allahu akbar day mel ni suñu baat yi mar mar goo xam ne dangay yow da yaakaar ne sa baat bi léegi day am luñ ci teg di ko di ko teppi jël paaka bu ñëw teg ci di ko di ko ci diri di ko ci teppi loolu lay niru tellement ni ñu mare woon ak tàngoor bi Allahu moo tax suñu boroom tudd ko saatul usra de afa xasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu est-ce que nit ñi dañoo foog ne dañuy toog rek ñu bàyyi leen ñu naan ñu dëggam nañ te kenn du leen fitnaal examiner suñu boroom ne bañ a examiner bañ a nattu loolu moo tax dund gu amul nattu amul ah te nag ku la gën a màgg nag moo la gën a tari nattu te ay nattoom cela ne veut pas dire que man mais bon ça ne se pas kii boo ko xoolee tout le temps il est gai le temps il est souriant kon kii il n'a rien non loolu moo nax ñu bari waaw yaxsibuhumul jaahilu aghniya mooy dañuy foog ne même que leen xamul ñi leen xamul dañuy foog ne ah kii de moom amul benn problème kii kii dundam moom neex na ko dëkk te yow li muy dund loolu nag la yàlla teg nit ñi. am beneen njort bu rafet ci loolu yow fexeel loolu continuer waaw isbir waaw te buur yàlla moom dina matal as-saabiriina ajrahum bi ghayri xisaab dina mottali matal matal yu wafa dina matal lim ne lim diggoon as-saabiriina ajrahum seen pay ñaata la waxu ko waxul ña fay ñii muñ li leen buur yàlla di fay buur yàlla neewul lii laa leen di fay waaw te nëbb googu mu ko nëbb ci la lépp ne ndax ahlul balaa laysa lahum diiwaanu <laughs> walaysa yuuzanu lahum miizaanu lu mel noonu la euh, sëñ bi di wax ci euh, masaalik <laughs> ahlul balaa way nattu yu mag yi ñu buur yàlla di examiner di teg amuñu diiwaan mooy ñoom bu leen buur yàlla di fay mooy amul loo xam ne dañ naan aywa malaaka mi raqibun ratid euh, raqibun atid kenn bind leen bind leen bindal yow yow muy bind yu baax yi bindal muñ na euh, lii lay fay déedéet déedéet man amila saalihan ku def lu baax day am ashar am saaliha kooku moom kuy muñ duggul foofu waaw buur yàlla mooy xool bés pénc ak fii ci àddina lu ko neex mu matal leen fay koo xam ne waxul kenn lan laa leen di fay mu ne ahlul balaa laysa lahum diiwaanu amuñu téere bu ñuy bind seeni jëf parce que ñooñu ñooy muñaakoon yu mag yi waaw mooy waxuñu nag yow balaa dal la gaa yi nga xam ne saa yi dañuy woote ngëm yàlla te bu leen fitna yi dara lu ndaw jëlee ci nit ñi jaalu fitnata naasi ka adabillah <laughs> mais benn ciipatu rek buñ leen ko ciipatoo wala xool bu naqari kese ñu jàpp ne le nattu bi gën mag lu toll ni mbugalum yàlla daanaka dal na leen alors que ci brigade kese waaw kon te kenn du leen bindal naan leen lii waaw ay kaay leen ñu nattal leen seen seen seen li ngeen jëfoon teg leen ko ci balance yi déedéet kon mbir yi nii la meloon tar tar gu méttee métti jamono joo xam ne nag génn ci moom c'était pas approprié quoi en tout cas bakkan moom du la wax lu dul toogal fii bul rey sa bopp ci safa ci ci tàngoor bi moo tax naafiq yi doon wax loolu jullit ñi laa tanfiru fil har lu ngeen di bëbb yéen ñëpp di dem ci tàngoor bi nii fu ngeen jëm suñu boroom ne leen qul naaru jahannamu ashaddu harra <laughs> xanaa ñi yëguñ ne naaru jahannam safaraaw jahannama hein ashaddu moo gën a tar xarran ak tar ak ak tàngoor tàngoor wii lañu gis naa tàngooru xaru dunya lañu gis naa nit ñi bu leen ci dem def leen ni ñun soyez pas des idiots waaw soyez pas parce que naa féq naa féq ci boppam moo yéeme mooy moom dafa jàpp ne gis nga jullit bi gëm nii li muy def dara taxul mu koy def lu dul soo son nijo si moo rëy mooy ni kii nii mooy ngaaka la dénkal la daqaar la boo xam ne bopp bi tus newu ci kii waxuma la kopp mais kii ndox newul ci boppam bi waaw parce que moom li l'islam di wax la mënula natt lii lii lii lii njariñ la am ko waaw ay humul munaafiqun suñu boroom ne nag naaru jahannama ashaddu harra yooyu nañ ci ñëw insha allah laa ilaah mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qallama yaxruju fi ghazwatin illaa kanna anha wa axbara annahu yuriidu ghayra alwajhi alladhi yasmudu lahu illaa maa kaana min ghazwati tabuuk fa innahu baynahaa bayyanahaa sallallahu alayhi wa sallam linnaasi li bu'di shaqqa wa shiddati zamaan wa kathrati al-aduw alladhi yasmudu lahu liyatahayyi li yataahhaba an-naasu li dhaalika uhbatahu fa amara an-naasa bil jihaadi bil jihaazi wa axbarahum annahu yuriidu ar-ruum Allah mu ne te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nag wa kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qallamaa yaxruju fi ghazwatin illaa kannaa anha mu ne te ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñu ne mooy sëriñëw imaam ibn Isxaaq ñoo imaam az-Zuhri Abdallah amin Abdallah ibn Abi Bakr ak Aasim ibn Umar ak Yaziid ibn Ruumaan ñu ne te yonent bi alayhi salaam ak néewaan néewaana muy génn di dem ci xare lu dul ne kannaa anha kannaa lu dul ne day fexe kannaa anha day fexe mooy day liñ naan feer feer feer lan euh, am na nuñ koy waxe de mooy waajoo xam ne bu bëggee def dara fi mu jublu day wan ñépp ne fële la jëm moom mooy ñëw ne leen man fële laa jëm mooy ciy jëfam moo tax day nekk koo xam ne ci côté boobu il est indon insondable waaw waaw parce que boo ñëwee moom bu bëggee def dara ci bitim nii ak ay doxalinam lépp yow tu te crois que moom moom lële la bëgg alors que leneen li mu bëgg moom dëgg-dëgg te looloo ko tax a jóg hein loolu du ko wane. day bàyyi ba dernière minute bu koy def daal la nit ñi gis ne ah kon ndekete lii la bëggoon def ndax alxar bu xodo a xeda ndax xare ay pexe la moom la Seydina Ali radiyallahu anhu man bu ma leen nettalee ci bu ma leen di nettali sama diggante génn ñuy waxtaan mooy ne mooy day am yenn largesse yoo xam ne ak tamit yenn yoo xam ne mooy du leen wax exactement tout le temps li bëgg waaye xoola kuufa gam ne woon sa waay <laughs> noonu yi ne xawaari yi ne fépp bu doon ne lim nar yépp moom Seydina Ali amirul mu'minin Abu Turab asadullah al-ghalib radiyallahu anhu da wax mais gars kon fàttoon nañ ko sax bu yàgg non mu ne leen waaye bu ma leen di nettali ci yonent bi sallallahu alayhi lu leer la <laughs> lu ma dégg mu leer walla ma jële ko ku leer yonent ma lay saar-saam nag nee na moom néewaana ñu ne néewaana muy génn di dem benn xare lu dul ne day feer euh, tax moo bi allusion moo tax mënu la ñëw moo tax ma fàtte ma ma moo may moo moo mooy bloqué li tax manuma wax moo bi faire diversion faire diversion foog naa loolu nañ koy waxe waaw mooy waa ji day fekk mooy euh, dañuy waaj a kii moom mooy mooy day fexe puus waxtaan wi feneen ci beneen sujet ba nit ñi jàpp ne foofu la mu jaar nële <laughs> waaw mu jaar nële mooy ci exemple rek ñun ku Sénégal mooy koo xam ne bu naroon a voyage yi dem Ziguinchor ci bitim nii yow boo ko gisee ak ñi ñi ñi jege moom dañuy foog ne kii Ndar la jëm. parce que ñëw mën na ñëw di laaj mais ndar moom temps yi dem fa yomb naa ah, ah ndar de yoon wi jamono yi moom xatul de diw moom jóge na fa fan yee waaye nee na yoon wi baax na léegi de waaw mu laajaat toogaat oh, lan moo gën a gaaw sax oto bopp wala kii yan yoon ndekete yoo waa ji Ziguinchor la bëgg a dem ah. xam na loolu waxul kenn ne man ndar laa jëm mais ni muy doxale ak ay waaj ak ni muy wane ci miti loolu mooy mooy ñin ñëpp dañuy jàpp ne fii la jëm alors que mu ngi jëm ci sud bi jëmul ci noor bi yonent saa salaam nag ci côté xare ndoon la doon def waaw mu ne néewaa na mu doxale woon lu dul këne nii la doon doxale mooy bu bëggoon a dem cib xare day fexe wane ci biti hein luy wane ne ci beneen la illaa ma kaana fii tabuk mu ne ba mu des ci xaswatu tabuk fa innahu bayyanaha linnaas kantaa moom moom deful lool ci début bi la leen la ko leeral nit ñi lu tax lu tax li bu'dil mashaqqati waaw ndax soriwaayu li coono gi ashoqa dañ koy wax mooy distance bi dafa sori parce que <laughs> euh, euh, euh, déglul parce que Tabuk moo gën a sori Makka fuuf moo ko gën a sori moo gën a sori bi <laughs> loolu benn affaire la les bois de choc tellement mooy il faut gravir des obstacles c'est des obstacles mais xare Tabuk bi gis nga lii en fait euh, misaal la rek ci yoonu yàlla mooy gis nga ci ci baat ci ci biti nii zahir bi nii nii mu mel nii ni mu mettee nii ñu nar a dem Tabuk ak ni mu tare yoonu yàlla yi noonu la waaw waaw loolu la ah. yoonu yàlla yi noonu la voilà mooy ne nit ki il faut s'attendre à des aadee nattu parce que ku ne buur yàlla nga sopp te ci moom ngay cheminer jëm ci moom xamal ne dina dinga ami noonu tu ne peux pas être indemne d'ennemi tu ne peux pas manquer waaw fokk nga am ko kon nag ndax fa ñu jëm dafa sori te tara àgg wa shiddati zaman lu tax yonent ma lay saaf saam da fii moom deful lim doon def comme li waxoon te sànq mu ñëw rek wax ko nit ñi entrée en matière mu ne leen Tabuk lañ jëm waajal leen xare Tabuk lañ jëm Ruum non ku kii bokk Ruum la xare par wa ndax lan dafa sori non seulement wa zaman ak jamono ji jamono yi alxar alxaar ah munaax bi muy climat bi ni mu tàngeta waaw wa kasratil aduwi ak xam gu mu xam ne gis nga romain yi moom dañoo bari parce que de toute façon même mooy Seydina Xaalid ibn Walid ba mu ñibbisee ci ghazwatu euh, Mu'ta ak ñamu àndaloon dinañ ko defal compte rendu te loolu gisoon nañu ko waaw mooy dinañoo dina xam ne kon romain yi parce que man sama armée ba ma yónni woon rien que arab yi leen doon jàppale rek ñoom ñépp ñoom laxam waa Juzaam waa ñële ay Qudaa ca kaw lañ ni ak waa waa ñan ñi ñi ñi seeru sayyidatu sayyidina Adi bi doon wax keroog waa laxm waa Juzaam waa Ghassan ak waa Bali voilà waa Bali laa doon seet mooy ñoo ñépp bi ñu dajaloo wee cent mille lañu cent mille cent mille Kaysar indi woon keroog cent mille ñu daje Balqa fekk ñu ne ah mu nga Balqa ñii ni ñu nga fële ñi ba ni ñuy dajee fi nga xam ne mooy Mu'ta kon yonent bi aleyhi salaam xam ne ne romains yi moom booy xeex ak ñoom byzantins yi ñoom ñoo ñu ëpp loolu moom xam na ko moo tax mu teel koo wax nit ñi non seulement parce que fa ñu jëm dafa sori ay da ngay xotti yoonu yàlla la da ngay xotti ay yoon. di xotti ay yoon yu tar daanaka looy gina avancé danga naan mais xanaa kay mbir mi tay la gën a tar waaw ngay dem ndax soriwaay bi wa shiddati zaman ak taru tàngoor wi nga xam ne moom lañu ñu nekk ak ngelaw li nga xam ne boo ci àndaale daanaka rek wow koŋ waaw mbooyëg woo xamante ne ne tàngoor woo xam ne wa kasrati la aduwis ak bariwaayu ñañu nar a xare jeel di romain yi alladi yusmadu ilayhi bi nga xam ne fa jublu ngir dem ci ñoom lii lépp nag moo tax mu teel leen koo wax ba ñu xam ku nekk xam li tubaab bi wax dans quelle sauce tu seras waaw ana mbir yi nan lay nga xam ne léegi yow lan ngay xaar yow lan moo lay xaar ba bu ko defee boo xamee lool nag mu ne li yataahaba li yataahaba an-naasu li dhalika uhbata ngir nit ñi jël matuwaay yawar jox ko fulla dañ ko yàgg jox fulla bu yonent saa salaam waxee defal leen jóg leen ñu dem xare ji mais fii xam nga keroog Badar bam naan nañ leen dem ngir di daje ji màng mi am na sax ñoo xam ne dañ nekkoon xaaral ñu leen jëli suñu kii mënu leen déedéet ña fa newoon lañ jote yoon lañ demee waaw mais bii te gis nañ Hunayn rek Hunayn ba ñuy dem am na gisoon nañ wax nañ la am na ñoo xam ne ñoom il n'était même pas bien euh, kii quoi armé parce que jàppoon nañ dañuy dem doxantu ci kaw gaa yi ndax id ajabatkum kasratukum ah ndax lan seen bariwaay moo leen yée moo yéemoon ñenn ñi ba ñuy wax lool waaye fii nag moom mooy ne gis nga buñ la xamalee lii muy yow premièrement nga xam nga yow moom bu dee jamono ji xam nga ko ndax yaa ngi koy dund biir Medina tar na tàngoor woo xam ne te yow yaa ngi sa kër mu tànge ni imaginer nga nar a jaar ci désert bi désert bi désert bi laa la wax gaa yi jaar ci désert wu Mauritanie bi walla désert wu Sahara bi wala désert wu bi xam nañ ci dara xam nañ ci dara boo moywul yow boo mooy da ngay foog ne man fii laay fii lañ may damay tàng ba lakk ba jeex fii benn yoon xanaa tey la ma buur yàlla doon xaare xanaa boo amul dara la protéger ci naaj bi imaginer nga nekk sa kër mbir mi tare noonu mbir na dina ala saakina abdul salaatu salaam ñu la ne nag léegi dangaa war a dox ba dem yow nii Sham en plus première puissance mondiale la ñuy xeexal yaa ah. ci wàllu arme jamono jooju ndax Rome ak Perse ñoo fi noonu comme li ñu waxe woon te xare bi mujj Rome moo ko gañe ba loolu moo indi woon Kaysar ñëwoon dajeek bi yonent bi alayhi salaam doon yónni entre sulhul Hudaybiya après sulhul Hudaybiya ci sixième année bi doon yónni lettre yi mooy ne première puissance mondiale euh, xare bi mu mujjoon kon ci sulhul Hudaybiya tombé woon ak bopp li indi woon taxoon Qaysar di Hiraq li ñëwoon foofu eh, dafa daje woon déggoo li Abu Sufyan wax fekk dafa daje ñoom mu gañe woon ay terres récupérer ay teer yoo xam ne Perses yi ñoo ko nangu woon ci romains yi mu ñëwoon ngir sant yàlla ci loolu ak ñëw dajeeg ñi nga xam ne mooy armée bi ñuy xare ba gañe loolu nangu ko ci Perses yi mooy ñoom ñoo mujj woon gañe mooy ñooñu la ñuy dajeel nag te armée professionnelle la comme ni ñu ko waxoon léegi mooy ku xam nga ñu mel noonu buñ la waxee mbir mi dàmbale ne la nag ñu mel nii nag nga amal affaire mooy sa way di nga gën a préparer sa bopp non boobu doo ko doone <laughs> boobu moom boobu moom da ngay loo loo mën a def na koy xeeb parce que imagine léegi rek léegi nii. mooy buñ la ne woon yéen sénégalais yi hé yéen États-Unis ngeen jëm moom ayu ñoom ngeen di xeexal waajal leen non <laughs> exemple sénégalais yi sax du baax ndax bu boobaa dañuy daw quoi <laughs> si mo ñun dañoo xam yooyu <laughs> léegi lañ naan suñu njiit bii nag même bu dee ne nitub yàlla mooy ki fi gën a màgg te dëgg la jihaad ek bu bu jaar yoon la woo bu boobaa gaa yu bari dañ naan moom léegi dañ ko fexee faat walla ñu fexe lëkkaloog suñu mbokk yi tubaab yi ñu fexe rayal ñu ko num gën a gaay parce que kii li mu nar bu ñu àndee daa bëgg ñu sag suñu réew mi on va être on sera massacré kii kii dafa bëgg gaa yi ñu daal di ñuy dóom yu mel noonu gis gaa yi au lieu ñu waajal ngir ngir ngir mën sax di défendre dëkk bi mais ñu ko def dañuy waajal waajal ay manifestation contre ki jiite waaw même bu dee na xam nañ ne wax na dëgg wala <laughs> exemple wolof du baax <laughs> waaw yooyu gis ay afghans yi temps nga gis gaay yi dawuñu de mooy dañ doon waajal biñ leen menacé naan leen dinañ leen song ah ñoom it di wane may may comme nañ demoon ak URSS loolu bu doon pays noir ak yi ay Sénégal dañuy daw bu yàgg waaw ca année 80 la gars yi def ba URSS nga xam ne mu ëpp ay technique nucléaire ci monde bi waaw. deuxième puissance économique militaire moom presque bu États-Unis nee ci kawit daanaka sorewuñ mu ñuy ñuy ñuy ñuy xeex ak afghans yi fële afghans yi dawuñ neewuñ yee RSS la daay daay nañu naan kaani déedéet wala nañ leen defal liñ bëgg léegi mu jeex mooy xam nga bu dee ne yow lóor na le ku toll noonu moo lay menacer te tamit yow waxuma la dara mooy nga jëm ngir dem nag xarejeeg moom nga teel koo yëgal ñu ñi nga àndal say nit mais dinañ gën a waajal moo tax mu ne yonent bi alayhi salaam nag looloo tax mu teel leen koo wax li yata'ahhaba an-naasu li dhalika uhbata fa amarahum bil jihaad wa axbarahum annahu yuridu ar waaw mu daldi leen digal kene waajal leen jihaad lañ jëm waaw jihaad lañ jëm jihaad lañ jëm wa amara fa amara naasa bil jihaz digal nit ñi ne leen nag waajal leen préparer leen kon comme que xam ngeen fi ñu jëm wa axbarahum mu xabaar leen annahu yuridu ruum këne ñun suñu destination ci ñu ñu jëm ngir xare ak ñoom ñooy les romains jeex na mbir ma leer na mbir ya leer na amul dara ci nëbbu kon nag affaire baa léegi bi yonent bi aleyhi salaatu salaam waxee nii ak ñeneen yi nga xam ne wax na leen ko ñoom na ñoo xam ne dañ ko wax personnellement hein lan moo xew ak tamit parce que kon information bi yonent saa salaam wax na ko nit ñi am na ñoo xam ne daleen di woo di leen ko wax wala bu ñëwee ci moom mu waxaat leen ko di ko gën a réitérer di leen wax pe xam nga bële mooy daf discours général la wax ko nit ñi xamal ko nit ñi julli ñi mais am na ñoo xam ne moom da naan diw ah, xare bu romain yi ñu ngi ñu ngi koy waajal waaw loo ci xalaat ak yu mel noonu léegi nag ginnaaw bi xabaar bi ñëwee ana lan mooy. réaction nit ñi waaw ana lan mooy réaction nit ñi est-ce que d'accord waajali outil li ñu man di waajal walla boobu am na ñuy jéem a outil ngànt ak ñi nga xamante ne nii waaye yow ker yi sedd na de te biti bi tàng na suñu kër yi sax daa tàng kër yi rekk a neex suñu tool yeeg samaar yu neex yi nga xam ne lépp ñor na fruit yi masha Allah ana lan moo xew après bi ko yonent bi alei saatu salaam yégalee ana nit ñi nan lañu réagir insha allahu taala loolu la ñuy àggale ci jataay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in